اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما هامون الشفاء ألا إنهم الشفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمسهم في طغيانهم يأمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضهم مع فوقها fa amma alladina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladina kafaru fa yaquluna madha arada allahu bi hadha mathala الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا واستوى إلى السماء تستوون سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولم نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه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 alladina yadunnuuna annahum mulaaqu rabbihim wa annahum ilayhi raaji'uun ya bani israila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi 'ahdi an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'aalamiin sadaqa allahu mawlaana al-'aziim wa ballaqa rasuuluhu al-kariim wa nahnu 'ala maa qaala rabbunaa mina ash-shaahidiin yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu xaree xare yi leen nettali woon juróom-ñaar fukki xare yoo xam ne lii ay njàngal la lii ay xare la xare boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo takk ak boppam jóg dem kooku xare lañ koy tuddee su fekkee dafa yónnee nag te demul loolu la ñuy wax njàngal boolem xare ak njàngal yépp juróom-ñaar fukk lañ de sallallahu alayhi wa bi mu xaree xare yooyu yëpp nag ba nga xam ne jasiratul arab yëpp dugg nañ ci lislaam foofa lay bind nag ay téere di ko yónnee ci buuri àddina di yónnee ay ndaw di leen woo ci diine lislaam ndaw lu mu mës yónni ci réew itam booy àgg ci réew ma rek daal di lakk-lakk réew ma te kenn du la ko jàngale kooku ci mujj saatam la bokkoon sallallahu alayhi wa <coughs> ba nga xamee ne loolu am na nag réew yu bari dugg nañ ci lislaam ci sabab si leetaram yooyu nga xam ne moom la daa yónni yonent bi sallallahu alayhi gannaaw boo xamee nag ne ubbi na makka nga xare fu ne nin saa yu ñëw jébalu gannaaw ga nag la dem xaj xajatul wadaay de xajatul wadaay gi nga xam ne ci atam fukk la ko aj de atam juróom ñenant la xebal sidina Abubakar Siddiq ba mu demee ba xëy fanaani mu xebal sidina ali mu topp ko den sidina abubakar dégg rek ñaax ak albaaw mu ne ndax yonent dafay ñëw sallallahu alayhi wa sallam dañ maa xolli fan la wala lan mu ne ko déedéet xolli wuñ la fal ma dañ laa yow yaay buurab aj gi man nag dañ maa yónni leneen de booba la saaru baraat mu wàcc nag yàlla digal yonent bi ne na firi mboolem kóllëre gu doxoon digganteem ak ku gëmul yàlla dana xam le ne maye fiñ benn yéefar mu aji màkka jullit yi rek ñoo moom aj mi def ci àddina kaaba gi itam kenn dootu def yaramu neen di ko wëdde ba nga xamee ne loolu am na nag ñi nga xam ne fasante woon nañu wóor rek yonent may nañ leen ñeenti weer gannaaw ñeenti weer nag képp koo xam ne duudoo julli rek xamatu benn wóodure bu dox sa diggante yàllaa kam yonentam de ñett fukki aay ci bopp baraatam moom la yéen ñi sidina Aliyu sidina Abubakar fu mu taxaw jiite haj bi def la nga xam ne mooy waru waru garu su jiite haj sidina Aliyu taxaw jàng aay yooyu de yonent yónni na ma xamatu genn kóllëre gu dox diggante waaw yàlla ak yonentam ak képp koo xam ne gëmula yàlla de wala yi nga xam ne wóoluwante yoon nañ koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeenti lañ leen may gannaaw gi benn wëllu amatul waaw yàlla ngi xamle itam ne dañ na ci képp koo xam ne xéefar la yonent noonu amatuñ ko lëre néeg bi itam xéefar dootu ko aj gannaaw ren de kenn dootu wër kaaba gi itam def yaramu neen li nga xam ne moom la xéefar yi daa woon de loolu yonent bi moo ko waroon a wax su ko waxut nag sidina Ali bi nga xam ne moo ko gën a jege ci deret moo war a taxaw wax ko rek tey day ndax du ca benn jaabur xam benn si gàngare loolu mooy xatam juróom-ñenenteel mi fekk na yaaram dañu soppale woon xat mi ba nga xam ne wenn weer nekkatul ci palaasam de yàlla dafa wax ne bind na xat mi muy fukki weer ak ñaar dale ci tam même ci tabaski de at mu nekk fukki weer ak ñaar la fukki weer yooyu ak ñaar nag yeneen ti weer a ngi ci yoo xam ne xaraamu lan nañ ci xarade éefar yi sax bu waxtu yooyu jotaa ñu tëral seeni gannaay de dootuñ lokki mooy weeru waaw korite ak diggi tabaski waaw mooy ak diggi tabaski ak tamxarat ak rajab mooy diggi tabaski ak xaj ak sam xare de ak rajo de yooyu daawuñ ci xare de dol xeedati loolu tax ñu tuddee ko weeru toog ba nga xamee ne loolu xam na léegi nag yàlla joxe na ndigal julli ñi sañ nañoo xeex ak xéefar yi ci mbooleem weer yi ci mbooleem barab yi de weer yi ñu araamal xare yooyu nag xéefar mujj gi dañ cee defoon xuruj soo xamee ne jekk nañ ci weeru tam xare ñu daal nañ lokki ci tamxarit gi soppi ko muy diggi muy muy soppi ko muy diggi gàmmu ñu def diggi gàmmu muy muy muy su ko defee at mi lim war ko nekk fukki weer ak ñaar dootu nekk fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñett lay doon fukki weer ak ñaar yi doon cosaan ak maaram bi nga xam ne dagal nañ ko jeeg ak maaram biñ ko feye muy safar taxoon na loolu wàlbati mi xëy ba nga xam ne buñ daa def xaj itam buñ xajee ci tabaski itam xaj ga du toll tabaski bi nga xam ne ci lañ war a xaj de ba mi nga xamee ne fii dinaa Babacar xaj na taxawuñ xarafa ci tabaski de ci diggi tabaski ci lañ taxaw xarafa de ci xatam fukk mën fekk na at mi wëndeeluwaat ba tabaski weeru tabaski delluwaat ci palaasam tamxarit delluwaatam dellu palaasam de moo tax xaj gi noonu te xaj nag sallallahu alayhi wa sallam muy xajatul wadaaye ci fukkeel ma la wax ne inna samaana qad istadaara al yawma kaayaati xalaqahu laa yawma kaayaati xalaqahu laa yawma xalaqa samawaati wal ard jamono ji walbati ko ba dellu jël na ko yàlla bindewoon bu xees ba àdduna tàmbalee sampu de at mi fukki weer ak ñaar la dala ci tam xaret xem ci tabaski de ba péncam yàlla kenn mënatu koo soppali nag mu xaj nag xaj nga xam ne ci la tàggoo te dëgg-dëgg googu aj rek moom moom la aj de li ci des ay wax mu rawee si ci daaj yonent bi sallallahu alayhi wa ba muy xaj ci xajatul wadaa ma nga sangoo ca Madina sol yére xarmalam ñëw ba ci biiru Aliyu sul Hulayfa foofa la jullee ñaari rakkaay xarmal xarmal de ba mu jullee ñaari rakkaam ba xarmal ba ne labbayka laahuma labbayka labbayka laahuma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka innal hamda wa ni'mata laka wal mulka laa sharika lak saaba yi xarmalandoog moom di juróom ñaar fukk ak junne ñoom ñëpp ñu waxandoo ko coow xeet wi de bañ ñëwee mu taxaw Arafa mu taseeg bisab àjjuma yàlla wàcce ci moom al ak akmaltu lakum diinakum léegi nag matal naa diine ji dara dootu wàcc farata dootu wàcc xaraam dootu wàcc xalaat dootu wàcc diine ji nga xam ne moo taxoon ñu yónni bi jeex na bésab keroog de balaa ji wàccee sidina Abubakar jooy de saaba yi ne walaay góor gi de moo bari man-man yàlla su fekkee matal na diineem ana lu Babacar di jooy ci loolu de ndekete oo Babacar yi na gën a dégg diine ji nga xam ne moom lañu yónni woon yonent pour mu jotal ko rek jotal ko moo doon liggéeyam ci àddina su jeexee kay kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dootu fi nekk rek loolu la Babacar doon jooy moom la xam kere xareb arafa nag kere kere taxawaayab arafa nag ci hajji moo xam ngi war gélémam ak baaw taxaw ci jëbalu rahmati waaw ca saxaraatu ya wax ne ban bés mooy bés bi di ko laaj ba nit ñi defee ne dafa bëgg a soppi turu bés mu ne du bésab tabaski ñu ne ah mu ne ban weer ndax du weeru tabaski ñu ne ah ci ban dëkk lañ nekk ñu defe ne daf ko bëgg a sotti mu ndax du makka ñu ne ah mu ne yàlla xaraamal na dereti jullit ak yaramu jullit ak xarali jullit nim xaraamale seen bés bii tey ci seen weer wii ci seen dëkk bi de bu leen dellu nag sama gannaaw di murtët ñenn ñi di caw jaasi baatu ñenn ñi te ngeen di jullit su ngeen ko defee murta ngeen génn ngeen ci diine bu leen ko def ak ndax jotal naa ñu ne jotal nga mu joxoñ ci kaw ne yàlla déggal seedeel nañ jotal naa delloo si baaraamam ne ndax jotal naa ñu ne jotal nga mun yàlla déggal na nañ na nañ jotal naa def taxaw nag keroog foofa ci taxawaayam xarafa yonentu lépp lu fa soo xam ba nit kii mujjee juddu àddina di tukki yonent na ko de lépp lu xosoo feeñ ci àddina ci diina ji ci biti diina ji te di mbit moo xam ne moo lu man ñetti téeméeri góor danañ ci yëngu yonent na ko tudd ko koy jiite tudd lay mbiram ne ndax lu ndax euh, réer la wala njub la rek ba lay mujj xew àdduna waaw tukki de Xusaafatam lu yamaani na ne bu lëf xewaa rek dañ koy fàttaliku mel ni yow mu sa ah, mbokk mu la fàddu bii ba nga fàtte ko ngeen tase na nga koy xamee rek noonu lañ daa xamee xew-xew yi boo xamee ne agsi na ndax ni ko yonent tuddoon sallallahu alayhi wa sallam mais léegi yeneen ci jamono yoo xam ne na ay jàngkat jàngkat yi dañuy jëfe li ñuy jàng da ngeen dem ci jamono joo xam nag ne jàngkat yi danañ bëri jëfekat yi néew ngeen wéy ci jamono joo xam nag ne fay néew ay jàngkat néew ay jëfekat de ne sama xeet léegi mi ngi mel ni garab goo xam ne dafa am meññat te amut dégg suñ demee ba ci kanam dana mel ni garab goo am meññat am dégg suñ demee ba ca mujj ak jamono nag dafay mel ni garab goo am dégg te amut meññat de ne sama xeet danañ dem ba mujj mel ni gàtt bu nekk diggante till ak bukki ak gaynde ne woy gàtt ba woy gàtt ba woy gàtt ba ne till ga mooy seedekat yi seede ci tribunal bu ñu seede dëgg dañuy ngeru attekat ba bukki ba mooy xaadi xaadi ji dafay atte te du atte dëgg nger rek ci lay atte de mooy bukki bi gaynde gi mooy buur bi buur bi nga xam ne mooy atte réew ma itam moom it du atte ci njub moom it dafay ngeru mu ne woy gàtt baay woy gàtt bu nekk diggante till ak bukki ak gaynde rek yooyu fan jege na de dara la desalut moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu may lu may wax na ko de gannaaw xajatul wadaa nag juróom-ñett fukki guddi ak benn la dund rek waaw daal di génn àdduna de sallallahu xaj mooy mooy mooy li mujjële yonent bi sallallahu alayhi wa ku bëri ay kaawteef la woon yonent yi seen gëneel mi ngi aje ci seen i seen dëgg la yonent bu nekk yàlla may na ko ci mujjisaat loo xam ne képp ku yàlla fasoo jubal da nga ca xamee ne kii moo si yonent bi yàlla la de te mujjisaat moo taxaw taxawaayat yàlla mu ñëwoon ne kii maa ko yónni lu mu wax dëgg la yonent bu yàlla ma sa yónni dana la defal xar baax boo xam ne mboolem borom xel yépp danañ xam ne lii moo waaw ku yàlla yónni wul mënu koo dikke de nga gaarlu ante itam ne lii maa ko def mën a def lu mel nii na ko def de loolu lay yonentu sañ nag tey wali moom sañu ko wali yàlla dana ko jox karaama na am waaye du sañ a wax lii maa ko def ku mën a def lu mel nii wali du yëg sax karaama am xëy na borom gisee ñoo koy gis seetlu ko wax ko waaye moom moom du ko gis du ko wax benn wali sañu ta wax ne maa def nangam ana ku mën a def lu mel noonu yonentu nag mooy maa def nangam ana ku mën a def mel noonu mooy xalifa bu jëkk ci suuf yàlla teral na ko digal malaaka yi di ko sujjóotal foofu xar baaxem ni malaaka foore ñu sujjóotal aadama yonentu yàlla noonu yàlla xaral na ko baax xalaat noonam ya ci baayab tuufaan musal ko ci gaal ku dugg ca gaal ga mucc la te moo ko ñaanoon yàlla yeneen yonentu yàlla ibrahim Numruud ibnu Kanaana taalal na ko safara joñ ko rafleel ko sànni ko ca biir safara woo machine lañ def bu ko mbëq sànni ko jëre ne kenn mën doon a jege safara woo pour sànni ko jë yàlla ne safara si seddal na sedd di jig Ibrahima Ibrahima dugg ca safara soosa mel ni nekkut ci safara rafetleeloo nañ ko Jibril daal di wàcc indil ko mbubb solal ko yàlla daal di ko balal ay sewde biir safara sa yàlla digal matt mi taaloon ne na ko lakk mu meññ ay meññet xeeti meññet lu mu bëgg ci meññet rek matt mooma ñu taal moo koy meññ yàlla xeewalal ko ay malaayika ñi di ko wettale ci biir sa de na ne bési àddinaam ñépp bés yam nekkoon ci biir sa sa moo ci gën a neex ci moom la kooku yàlla xaram na ko ay baax yonent yàlla Muusaa dajeeg Firawna mbërëm àddina moo xam ne kenn mës a gis ku bewee ni moom yàlla jox na ko ay kaawteef yu bari yoo xam ne jàngat na ko ba muy juróom-ñeenti kaawteef isa yàlla jox ko kaawteef mu dajeeg jamonoy mbas ak ci feebar yu du jeex ku feebar bu la laalee nga wét ku silmaxa bu raaya say bët ngay xool ku xamee jàngoro ji rëy ji ngaana bu la raaya nga dellu mel na la sa yaay jure woon dootoo am dara ci gàkk ku dee sax bu ko bëggee dekkal dekkal ko ci ndigalal yàlla de loolu yëpp ay kaawteef la yoo xam nañ ko daawuda yàlla nooyalal ko weñ gu ñuul mu di ko mooñ ni jigéen di mooñee poosam de di ci rabba ay yére yoo xam ne moom lañuy ñuy xare suleymaan yàlla tàggatal ko ngelaw yi du tukki ci ngelaw lay war te booba avion amut bu xëyee dox doxab weer bu gonantee dox doxab weer yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam soog a ñëw yonent mi ñëw mbooleem kaatu yu ñu amoon yëpp ndeketewoo ci moom lañ ko doon jëlee ci barkeem la boo nag mujjisaatu yonent bu nekk moom mujjisaatam la yàlla dem na ba sant malaaka yi ñu di ko sujjóotal koo kay kenn mënatu sa màgg ba weesu ko yàlla bind ko loxoom wax malaaka yi di ko sujjóotal ma ne yonent bi moom yàlla ci boppam moo wax ne moom ak mboolem malaaka yi dañuy juddu ci yonent saa yu nekk yow képp ku gëm yàlla yi ñu ngi lay sant julli ci yonent de julli leen ci yonent de ñoo gën a aadama rek di yonent yàlla amoon na xet woo xam ne su ko sànni mormu sabaal ana lu gën a tumuranke looloo gën a tumuranke de yonent yàlla Muusa yàlla xaraloon na ko baax ba ko nitam ña ñaanee ndox yàlla ne ko dóoral doj yu mu dóor doj wa rek fukki fewnde ak ñaar di pelle ca doj wa de te bani israel fukki biir ak ñaar lañ ku ne am sa fewnde bopp robine yooyu ci kaw xeer ñoom ñëpp ñuy root ci seen waa loolu itam kéemtaan la waaye daal ndox muy ball di jóge ci doj loolu day bët gis na ko ba tey waaye yonent moom keroog xareb tamboo bañ manqué ndox saaba yi fanweeri junne lañ ciy nit sidina Omar ne ko ñaanal sa mosuñoo texee di ci sag ñaan ba mu tooyalee loxoom la ko teew la yaa nga bal ca diggante baaraamam yi tedd yede sallallahu alayhi ndox mu jóge ci xeer rey wax dëgg yàlla gis nañ ko ba tey waaye ndox mu bal ci ci jóge ci diggante baaraam diggante app ak caas ndox di fa bële nit ñi di ca naan di ca wagg seeni gëlëm waaw di jàpp ak sangu janaba boobu day way jëkk ak way mujj kenn mësu ko cee gis de Suleymaan am na ngelaw loo xam ne su ko war a tukki bu xëyee dox doxab weer bu gonentee dox doxab weer ana loolu ci alxuraan bi nga xam ne yonentu waroon na ko sànq dem bayti maqadis yi génn guddi dem asamaan yi juróom yaar dem ak kursi ak mustawan dellu si aat matul sax benn minute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem mujjisaat yooyu yëpp lu ci ab yonent masa am am na lu ko lu ko wedam loo ba noppi nag am na mu mujjisaat yoo xam ne way jëkk way mujj moo ko mos a feeñal de am na mujjisaat yoo xam ne ci mbindee fi kaw la feeñ am na mujjisaat yoo xam ne ci mbindee fi suuf la feeñ ci mbindee fi kaw xuraysi nañ ko duñ la gëm mukk lu muy nga xotti weer wala ca asamaan mu def ñaari xar-xar yaar yëpp daanu ci makka ba jëbelu ab yu xubay si nekk diggante ñaari waaw ñaari weer yi rek feeg defu loolu bu ñu waatati yonentu ne ñëw leen waaw saamee ngeen gëm ñu ne waaw mu daal di taxaw osi dina ali ibn abi talib ak sayyidatuna fatimatu doomam bokk asana huseynu ñaan weer wane toj toj ñaari toj toj la bëpp daanu diggante eh, abi xubri si nekk ci diggante yaari tol coji weer wa def mu ne seeni leen seeni leen ñu ne lii njabar la balaa ñoo gëm ne weer wi ci boppam a toj ba nit ñi bàyyi ko ci bitim réew ñëpp ne gis nañu weer wi toj de daanu ji màkkare ba suba xaafida fu nekk ah, ay doxkat bàyyi ko ñu laaj leen ñu ne gis nañ kéemtaan gis nañ weer wi toj bii waaw waaw daal def ñaari toj toj yëpp daanu ji makka de ñu ne séerun mustamirun njabar la koo xam ne daal daj na àddina yëpp de moom la yàlla wax na pencam yàlla jege na weer xotteeku na ba noppi ñoom bu ñu gisee kawteef mu gisaat bu yonent bi feeñal ñu ne njabar la de loolu yonent bi sallallahu alayhi def na ko woy jëkk woy mujj kenn mas doy jéem gaar lu weer wa de ba léegi ni ña xam-xam yu bees yi ñu ngi jéem a ji weer wa ci dem ci benn après nag xotti weer woowu mu ñëw fekk fi ñu ci waaw mu delloo ko mu delloo ak nekkoon waaw kooku day waaw way jëkk way mujj waaw moo ci tudde mu gisaata ko jant bi itam sona benn bés si dinaa yu yonent dafa julli takkusaan ba noppi géega ni ci luppam nelaw te moom si dinaa yu jullee takkusaan yonent nelaw xeewut ba jant so mu xeewu ne Seydina Ali ndax julli woon nga takkusaan mu ne déedéet mu ne yow jant bi Ali ci topp ak yonent bi la nekkoon de bee julli takkusaan faat na ko delluwaatal ci takkusaan ba Ali julli de jant ba ne bu xëyët gannaaw bu mu soxoon ne dar dar dar dar ba ñëw ci muxtaaram takkusaan Seydina Ali julli takkusaan ba noppi jant ba dellu soxaat de yonent bi sallallahu alayhi indi nay mujj saar yoo xam ne ci loxoom la feeñ loxoom lu tedd loolu téye na ci jàmb raay mu sabaan ni ñu ko waxee léegi loxoom lu tedd loolu raay na ca battab gàtt ba nga xam ne gitutoon te dafa bekkoor ba mën da wëtti gàttab maabat ba ca yoonu gàddaay ga ba mu ko raayee rek ba mu xenaat ba daal di fees akam soow de mu ratt nandal si dina Abubakar Siddiq ratt beneen këll nandal Abdullah ibnu Urayqit dabi jëba natt ratt beneen të beneen waaw këll nandal amaar sàmm sidina Abubakar Siddiq ratt nandal waa kër ga yëpp bañ daj mu ratt soog a naande na saaqil xawmi aaxiruhum shurban kuy nandal aw li yaa war a mujj naande mu mu soog a naande ratt ndabi kër ga yëpp bañ fees ak meew mu gonant dem Medina de waaw umu maabat mi nga xam ne mooy borom bergene ba jëkkëram fekk ma nga rëbbi woon de mu ñëw ne ko meew mi fu mu mu ne ko waa ji barke la fi ànd be gàtt bi nga gis day mës da jut te xam ne lofañ moo ko terewoon a wëtti ceerate soow mii de te ñam maand ak ñëpp waaw nandal na leen nandal waa kër gi ndabi kër gaa ngi fees ak waaw soow de waaw mu ne ko kooku yonent bi ma dégg ne Makka génne lañ ko la nañ dem ñun jébbalu ji de ñëw fekk ko Medina ñoom jébbalu de gàtt boobu am na fanweeri at gannaaw ga waaw mu judd ak mu judd ñooy am waxtu wu ñu rottee rek mu génne soow de waaw ba ci fitna yi Sidina Muawiya tax Sidina Aliyu waaw ca gàtt boobu la deere tenqal yonent bi rek moo liggéey loolu tenqab boobu jëmbat na tàndarma tàndarma ya meññ ci mel na xam de ba nga xamee ne Salmaan al Farisi yi bëgg naa jot boppam yonent daf ko ne demal jot sa bopp mu dem ngam ne ko ab yowat la bu bon ne ko balaa maa jotoog yow nga jëmbatal ma ñetti téeméeri tàndarma bañ meññi ba noppi ma soog wax lu ma lay sox ci alal de mu ñëw wax ko yonent yonent ne lan saar may leen ma njëmbat ku ne dem ci sa tool waaw indi njëmbat de ñu dajale ba muy ñett téeméer yonent jëmbat boobu loxoom yépp ba nawet bay wàccat bu ci ne tagal meññet de lu mooy genn waaw ñu ne genn gi lu ko jot waaw ba moom meññut ñu naa sandaram gii lu ko jot moom ba meññut Sidina Omar reere gii de Omar ko jëmbat waaw yonent ne lu tax mu ne xaw ma woon ne da ngay def xar baax dama defoon ne rek ngay liggéey ma dimbale la de yonentu guddi ko jëmbataat ko mu daal di meññ mu ne Salman demal nag laaj sa sang lu mu lay laaj ci alal mu dem mu ne ko jox ma ñeentu fukki dollar yi mu ñëw fekk yonent nga amee tuuti ci wurus lu tondoog ne nab ganaar mu jox ko ne ko demal mu peese ci ay dollaram mu ne ko lii du jëriñ dara ca dollar yooyu yonent bi mu ne ko demal rek nga ko laa mu ñëw sang ba peese ñeent fukki dollaram wurus wépp joxoon Salmaan Salmaan dellu si nag moom mel ni dara wàññeeku jële Salmaan dal di gore looloo ko goreel tenqal yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam delloo na keroog xare uut bañ ne yonentu xoote na rek waaw mu dal di njëlu rek daldi dem ca xare ba de di xeex di xeex bañ luqi bëtam de waaw ba bët ba rot ci suuf mu xor ko ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne koy luqi nañ sama bët gis nga ko mu ne ko boo bëggee ma delloo ko ci mu mel na meloon boo bëggee ma fay la bët ci aljana de mu ne ko ah bëtam aljana day ku nekk bëgg na ko waaye damaa jëlab seet diig de su ma ñibbee ak benn bët day defe naa du ko neex de delloo ma sama bët moo ma gënal yonent delloo bët ba waaw daal di rek mu mel na meloon xataara sa nana giiru dundam suy wanantit benn bët baay wanante waaye boobu moom wanante dootu ko laal de tënkal yonantu boobu sallallahu alayhi wa sallam na junne yu mar ci seen saa si ndox leyal na junne yu xiif ci seen saa si ndox gara xare xandax wax naa leen ne am na ñetti fan buy woor bu wooree ba ngoon jot du am lu mu dogee rek mu jokkale koor ga da jël ay xeer takk takk ko ci biitam de fekk na jaabir ibnu abdoulaye yóbbuloo na fenn saa si fëriñ de mi ngi amee itam as mbote mu ñëw ci umu jaabur jabar mu ñëw ci jabaram ne naa ci yonent xiif boo xam ne daal mënuma ko muñ sama saa si pour si ma dendoo dencoon na nga ko mooñ nga rey mbote si ñu rënd ko ci rek ñu la yonent bi mu lekk def daal di ñëw ne yonent bi na nga ñëw yaag ñaar ci say saaba yaag kenn wala ak ñaar de yonent ne ko ñam la mu ne waaw mu ne ci ñëw leen seen mbokk jaabir defal na leen ñam jaabir ne man ñëwee ma agsi sax ci néew yi ndax xare bi ñeenti junne lañ yonent xoo na leen ñëpp mu dugg fi ne jabaram mu si baam na de yonent xoo xare bi ñëpp ñu ngi ñëw te ñun saa burus yi lañu xam ak mbota si mu ne ko du xamaloon la ko mu ne waaw mu ne ko rek ngàcce du ñu ci daal leen dem yonent xam na lu xew yonent ak si sallallahu alayhi wa sallam daal di dugal loxoom te mooñ mooñ mooñit ma wax loo xam ne lu yàlla soob solo ko tabaat bi xamut baat yi yonent bi wax mu ne wax na lu yàlla soob daal daal di ne ko wutal ñeneen ñu la dimbale mu wut ñeneen ñu ko dimbale ñuy tabaxi mburu ba gëj gëfee dell gi mburu mu ne mbote si ñu reyoon diit ba rek lañ togg waaw yonent sallallahu alayhi ne doy na waaw diita mbote soosa bu defee bagaan ba mu fees mburu mu tànq ñeex dagg ci biit bi waaw rënde ko ñoom ñëpp ñu lekk ba desal wacc fa yàpp waa nguruma mu ne xooti leen ne nañ juróom-ñett fukk ba ci xare bi ñëpp lekk ba suur biit bi mu leen doon rënde de dara wàññeeku ci mbote sa nag waaw waxi noppi kenn laalu ko de yonent ne leen da leen lekk tey lelekat na ngeen xam ne at mu jafe la seen mbote soosa waaw ak seen taasi buru soosa taggowu ñëw moom di ca lekk di ca lele di ca lekk di ca lele ba ci fitna ji doxoon diggante Seydina Muawiya ak Seydina Ali ca la ko buusam soo sa réere rek te dañu ñam woo sa ko jeex Abu Hurayrata mas naa am buus soo xam ne ay tàndarma yu néew ci nekk mu ñëw ne yonantu man de lii rek laa am ci dund lu ma dundalee sama kët mu ne ko yóbbul de ci natal sa kët te bu ko natt dugal ca loxoom rek ne ko yóbbul sa mbuus dencal bët bu seet nang ci natt njël waaye lu yàgg yàgg nag bu ko natt Abu Hurayra na di def li yonent dund ci laay njëlu di def li Babacar yi dund di li Omar di dund ba ñu rey Seydina Ousmane ca fitna jooja la ko mbuusam sa sa réere moom itam de waaw mu waaw mu fa ba soxlaati beneen njël de yonent sallallahu alayhi wa sallam daf daa def buy xebal xare waaw laa budda muusal leen li ñu yóbbuloo de benn xare nag mu xebal leen tuut tuut lu mu leen jox amul dara lu mu leen jox mu ne dem leen dugal mu mbuus ci sam-sam ñu dugal ko mbuus ci sam-sam rek waaw mu dugal ca loxoom ne takk leen takk mu ne leen dem leen bu leen ko tekki fee xiifu leen bañ doxee ba digg bëccëg ñu xiif rek tekki mbuus ma fekk mu fees dell waa ak kabilem ak tàndarma waa ak i daxde ñu lekk takkaar rek tey de moom la ñuy lekk ñoom xare boobu ba dem xare ji ba ñu bisi de kenn warul yéen a dàqale yonent daana def sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ni dafay balab séet dana ko may lëf ci gëtt moo am seet bu muy hebal nag bu duut gëtt amut mu ne duyal leen ma ci samsam ñu duyal ko baat ci samsam mu def ca loxoom rek ne ko yóbbul di gëttoo ndaw sa dem dëkk ba yëpp moo ci dàq gëtt ba ñëpp dañu koy ñaan ci gëttam di ko def ci seen waaw gëtt rek sa dee ndax yonent tas li ca baagab samsam bi nga xam ne moom la ko hebale woon de muy gëttal mbote soosu nga xam nag ne ci la leyal xare bi xare ba mu ko jox woykat bi na ne su fekkoon ni du du yonent sa joxe loola waxuma mbote waaye aw ñaxi sax ku leen ko toggal du tax ñu suur de yonent bi sallallahu alayhi wa loxoom loolu lenn lu néew la ci li nga xam ne loxoom def na ko tànkam itam tànkam mooy tànkam ba nga xam ne néewi woon na ngir julli taxaw na di julli bay tànkam néewi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànk yooyu mooy tànk ba nga xam ne moom lañ naccaloon ca faqiir ba mu leen di oo jëm ci yàlla de lu tax mu nàcce ba mu nàccee nag képp ku nàccati ci yoonu yàlla rek sa deret jooju gëtëg nisi goo xam ne aljanna yépp ku nàccut ci yoonu yàlla doo am gëtëg nisi gu mel ni moom moom la la yàlla defal ci aljanna loolu la deret yonent boobu doon faggu tànk boobu moo dalaloon uut cara xare uut ba yonent yéegee ca doj wa doj wa dafa yëngutoo moom mu ne ko tëpp tànk ba ne ko uut dalal kenn nekkul ci sa kaw lu mooy ab yonant ak dëggalaa kon ak ñaari way sayid de dëggalaa kon mooy Seydina Abubakar booba la Seydina Omar ak Seydina ñoom xam ne dañ leen di rey de ba mu leen tuddee ñaari way sayid de tànkam yonant boobu mooy tànk bi nga xam ne yàgg naa taxaw jim jëm bu mu xare gaañ rang ci gannaawam di dee ngir yàlla mooy tànk bi nga xam ne yàgg naa taxaw ci meeraam gaañ ci gannaawam mu di leen jiite ñuy ñuy jaamu seen borom leen xar kanam ak yonent itam feeñal na ay mujjisaat xar kanam boobu mooy xar kanam bi nga xam ne ay bët a ngi ci yoo xam ne daana gis gis boo xam ne nit ñi duñ ko gis de biddiw ak jaw saaw bii lu nit neex neexi bët juróom-ñaari biddiw nga ci mën a waññi yonent ci daa waññi fukki biddiw ak benn de noonu la dafa gise nit ñi de xar kanam boobu moo leeroon ba nga xam ne dañ koy jaawale weeru badar la yaa ngi sa sama ne sama pusa ma sama arrière ci sama néeg guddi may bëgg a wuti làmp pour nit ko yonent taxaw ci buntu ba nuyoo rek ma gis pusa ba de ngir leer ak kanamam nga de sallallahu alayhi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam lim feeñal ci mu gisaat yépp su ci feeñalu soon dara lu mooy téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti junne ji saaba ku nekk gis na ci moom mu gisaat bu bokkut ak ba morom ma gisoon boo it mu doy maanaam doy na itam alxuraan ji nga xam ne ma nga wàcc bàyyi ko ci yàlla de di yërmande ñeel mbindeef yépp di saafara ñeel mboolem mbindeef yépp di téere buñ barkeel barke du yëkkati ku ci suuf mukk feek téere baa nga fi ñu di ko jàng rek

مولاي صل وسلم دائما ابدا على عزيز الخير الحق كله ومن تذكر جيران بسلام مفتدا جرى من فمن تذكر جيران به سلم مسجد دم جرى من مخلص بدم أم هبت الروح من تلقاء تعظيمة وأمض البرق في ظلماء من ضمين ما لعينك walan tara min waliyin xayri muntasirin bi wala min aduwin xayri munqasim أحل أمته في حرص ملته كليس حل ما لسالي يا جميل كم جدلت كلمات الله من جديد فيه وكم خصم البرهان من خصم

إن آت ذنبا فما عدي بمنتقد من النبي ولا أبدي وإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو الخطب إن لم يكن في معدي أحدا بيدي وإذا فقلنا sallallahu alaihi wasallam lam yakun fi maadi axidan bi yadihi fadran wa illa fa qul wa عسى أن يرم راجي مكارم ورجال جار من غير مكرم

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك له لول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاءوك به الكريم تجلى باسم منتقم وسلم وسلم دائما ابدا إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم yaa nafsi laa taqnutii min sallatin azumaat innal kabaa'ira fil ghufraani kallaman لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على سبيل العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك ويلي سابي غير منخرم فاقتل بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تلو له علي عظيم وأيضا لسوء صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مر النهار عزبات البعير وسبا وأطرب الإنسان ليس بالنغم walam tara min waliyin xayri muntasirin bi wala min aduwin xayri munqasim أحل أمته في حرص ملتي كليس حل ما لسالي يا جميل جذرت كلمات الله من جديد في وكم خصمت برهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتدبير في اليتم xadamtu bi madin astaxilu fi dunuba umri mada fi sheri wal xatami قل داني ما تصاحب كأنني بما عد من النعم حتى تقي السباع في الحالتين وما حصلت إلا على لسامي والندم يا خسارة النفس في تجارتها لم تستر الدين في الدنيا ولم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبل والقبن في بين في إن آت ذنبا فما عدي بمنتقد من النبي ولا أبدي به ولا يصلي وسلم دائما أبدا فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو الخلق ولا يصلي وسلم دائما أبدا إن لم يكن في معدي أخذا بيدي فكل ما فيه جل ثناؤه لم يكن في معدي آخذا بيده فضلا وإلا فقل عسى أن يهرم الراجي مكارمه ويرجع الجار من غير مكرم منذ ألزمت أفكاري مدايا جدت لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربا إن الها ينبت لصار في لكم ولم أرد زارة الدنيا التي اختطفت يد سهر بما أسمع العارمين

لعل رحمة ربي حين يقسم آتتي على سبيل الأسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك ويلي سابي غير منخرم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تلو له علي عظيم وأيضا لسوء صلاة منك دائمة على النبي بمنهل منسجم مر النهار عزبات البعير يسبا وأطرب الإنسان ليس بالنغم لا يصلي وسلم دائما ابدا على عبيدك خير الخلق كلهم لا يصلي وسلم دائما ابدا على عبيدك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم bi nga xam ne dara jaam lu rëy la fa yàlla yàlla nañu yàlla def ñu ay jaamam xaqan bañ a nekk jaami seytaane bañ a nekk jaami àddina bañ ñoo def ñu jaami seytaane bañ ñoo defit ñu jaami àddina bañ ñoo defit ñu suñ jaami bakkan yàlla bu ñuy jaami dërëm ak dinaar yàlla bu ñuy jaami dërëm ak dinaar yàlla bu ñuy jaami dërëm ak dinaar yàlla bu ñuy jaami dërëm ak dinaar yàlla nañ nekk jaami yàlla rek bañ a nekk jaami dërëm ak dinaar bañ a nekk jaami dërëm ak dinaar lépp lu ñu def yàlla nañ ko def ngir yàlla te yàlla na ko yàlla mën lépp lu ñuy def yàlla nañ ko def ngir yàlla te yàlla na ko yàlla nangu yaa rabbi yàlla nañu yàlla soxlaal ci jëmmam yàlla nañu yàlla soxlaal ci jëmmam yaa rabbi yal nañu jublu ci yàlla yal na yàlla jublu ci ñun. yal nañ jublu ci yàlla. yal na yàlla jublu ci ñun yaa rabbi. yal na jublu ci ñun ak ngërmandeem ak yërmandeem. yal na jublu ci ñun ak ngërmandeem ak yërmandeem yaa rabbi. ak jàmmam. ak jàmmam. xattanuñ ci yàlla dara lu mooy jàmm ji ak yërmande ji rek. xattanuñ ci yàlla dara lu mooy jàmmam ak yërmandeem. buñ lu mooy mu jublu ñu waaye jàmm ji ak yërmande ji lañ bëgg. bëgguñ lu mooy mu jublu ñu waaye jàmm ji ak yërmande ji rek lañ xattan ci moom. yàlla yàlla barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Seydina Babacar Siddiq ci barke Seydina Babacar Siddiq barke Seydina Omar ibn Khattab barke Seydina Omar ibn Khattab barke Seydina Ousmane ibn Affan barke Seydina Ali ibn Abi Talib barke Seydina Ali ibn Abi Talib barke Seydina Talhatu barke Talhatu Zubairu Zubairu Saadu Saadu Saïd shahid Abdurahman ibn Awf barkeb Abu Ubayda ibn Jarrah barkeb Abu Ubayda ibn Jarrah barkeb ñoom Badara ñoom Uhud barkeb ñoom Badara ñoom Uhud ak ñoom Hudaybiya ak ñoom Bayatul Ridwan ak ñoom Fatu Makka barkeb mboolem saaba yonent bi barkeb mboolem ñoom saaba yonent bi barkeb Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu barkeb Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ci barkeb Alaaji Abdoulaye ñii tudd yàlla yàlla may lépp luñ ko ñaan ak luñ ko ñaanal. yàlla ñu yàlla may lépp luñ ko ñaan ak mboolem luñ ko ñaanal. ku fi ku fi teew. yal na yàlla méngoo ak mbiram lépp. yal na yàlla méngoo mboolem seen mbir lépp. ku fi jógee dellu lépp lu mu dellu yal na ci ànd ak ndimbalal yàlla. képp ku fi jógee foo dellu loo dellu yal nañ sa dellu yéen ñëpp ci lépp lu ngeen dellu yàlla na ngeen ca delloo dellu ñun ñëpp. te luñ dellu ñun ñëpp nañ ci xam ak ndimbalal yàlla yaa rabbi. yal nañ dellu ci jàmm ak mucc. yal nañ dellu ci jàmm ak rabbi. ak màng gu rë gu lëw a lëw ci wàllu yàlla. ak màng boo xam ne gu lëw lay doon ci wàllu yàlla. bëgg nañ màng àddina lool waaye màng yi moo gën te it luy dikk la. bu fekkee am na ci ñun kenn ku baxal ñàkk a dee. bu fekkee ne am na kenn ci ñun koo xam ne ba xel ne moom du dee. kon bu ñu soxla woon mooy àddina rek. kon bu ñu soxla woon lu mooy àddina ji rek. bu fekkee ñun ñëpp wër nañu ne danañ dee. bu fekkee ne ñun ñëpp wër nañu ne danañ dee. nañ xam ne dee moom. nañ xam ne dee moom. foofa gëm yàlla ak jaamu yàlla rek dafay jëriñ. foofa gëm yàlla ak jaamu yàlla dong moo fay jëriñ. jaamu. jaam yi réew mu nekk am na dërëm yu fay jar réew war a jar dërëm yu jar fii ci Sénégal dërëm yu jar fii ci Gàmbi gi ci Gàmbi gu jóge gii dërëm yu jar fii ci Sénégal moo dem réew moo dem xam ngeen ne dafay jar doo fa jënd jar doo fa mën a jënd dara. alaxira am na dërëm yu fay jar. àllaaxira it am na dërëm yu fay jaar. moo fay maye kër yu rafet ya. moo fay maye kër yu rafet ya. moo fay maye jabar yu rafet ya. moo fay maye it jabar yu rafet ya. moo fay maye koddaay yu rafet la. moo fay maye it koddaay yu rafet la. ak waruwaay yu rafet ya. moo fay maye it waruwaay yu rafet ya. moo fay maye dund bu neex. moo fay maye it dund bu neex la. lekk ak naan. lekk ak naan it moo ko fay maye. dërëm yii nga fi bu ko fee dem àllaaxira moo ci wa fa yem mënoo caa soppalikoo dara lu la mën suñ dërëm yi suñ dërëm yi ku moomoon lépp yóbbu ko foofu keroog ku moomoon lépp yóbbu ko keroog xalaat sërëm yi bëgg caa am naa ne nam ndox doo ko am bëgg caa am benn naa ne nam ndox rek doo ko ci xam mukk ndax du dërëm yi jar foofu ndax du dërëm yoo xam ne dafay jar foofa dërëm yi nga xam ne dërëm yi nga xam ne da nga koy soppandikoo ci réew da nga koy soppandikoo ci réew ko bëggee jëriñoo ci meneen réew. boo ko bëggee jëriñoo ci meneen réew xam nga ni. xam na façon booy def de xam nga nag. mooy nga jiital ko. soo demee jëriñoo mën ko bëggee fekk ko fa. dërëm yi itam ndax am loo ci jiital léegi. ndax am dërëm yi itam loo ci jiital léegi. boo demee xalaat xalaat soo ko fa fekkee yool ba dana la jëriñ. loo waaye nga xam ko nag ne dañ koy yóbbu xaale. dégg naan gu xam ndox. gën gu xam ndox doo ko gën naan. dërëm ya fay jar nag. dërëm ya fay jar nag. lu mu tuuti tuuti jëriñ. lu dana jëriñ. lu mu bëri du ëpp. lu mu bëri bëri du ëpp mukk. moo di nga dem yàlla tey topp yàlla. bàyyi ne mi ngi lay dénk di dénk boppam. nañ dem yàlla te topp yàlla. adduna ji lu yomb wéy la. wéy na sax ba noppi. wéy na sax ba noppi.